naka noonu boroom subulul huda war rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam di sheikh as-Saalih ash-Shaami loolu it bind sariyatu Mu'ta ñu ngi ci woon nag ba àggoon nga xam ne moom lañu agsi fi nga xam ne moom lañu agsi ñoom jullit ñi fa ñu campé woon ñu dégg ne Hiraql mu ngi ma Ma'ab ak cent mille soldats ci soldats yi ñi nga xam ne ñooy ar-Rum di romain yi waaye am na ñeneen ñoo xam ne ci arab yi ne woon foofale ñoom bali ak ñu mel ni ñoom ñu ngi tolloon ñoom it waa Laxm waa Juzaam waa Bahra bi nga xam ne ñoom ci lañu dajale liñ dajale ñoom am nañ cent mille yokk ci cent mille ki nga xam ne mooy lu César jullit ñu nekkoon Ma'an la ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci arab yi nekkoon Ma'aab foofale min ardil balqa gisoon nañ ne bi jullit ñi bi leen loolu bi ñu yégee xabaar boobu muy nombre yéeféer yi ni ñu toll dañu def li nga xam ne moom la leen alxuraan digal mooy almushawara comme lim ne wa amruhum shura baynahum te ñoom di décrire jullit ñi way ngëm yàlla yi mu ne ñooñu wa amruhum ca seeni mbir shura lu ñuy discuter seen biir la di ci diisoo baynahum seen diggante lool moo tax bi mu demee nii seydina zeyd ibn ibn sharaxiil radiyallahu taala anil mu nangu discussion boobu am ci seen biir ananam lañuy def ñi ëpp ne ñoom li ñu gis daal mooy ñu bind aleyhi salaatu wassalaam wax ko li nga xamante ni moom mooy nombre romain yi ni ñu toll léegi nag soit moom aleyhi salaatu wassalaam mu yónni ñu renfort suwaa mu digal ñu jox ñu digal lu mu ñu digal nag bu booba moom lañuy def bi ñu waxee loolu gisoon nañ ne ku mel ni seydina abdullah ibn rawaha alansaari radiyallahu taala anhu moom dëgg dëppoowul woon ci kàddu goo ci ci ci avis boobu ci la jóge woon def discours bu am solo bi wax ak ñi nga xam ne ñooy ñi daldi leen soññ yaa qawmu wallahi inna allati takrahuun lallati xarajtum tatlubuun ash-shahaada wamaa nuqaatilu nnaasa bi cadadin wala quwatin wala kathra wamaa nuqaatiluhum illaa bi hada ddiin alladi akramana allahu bih fantaliquu fa immaa hiya ixda alxusnayn immaa zuhuur wa immaa shahaada loolu la seydina abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu waxoon nit ñi ne leen samay ñoñ waat naa ci yàlla ne lii ngeen bañ de bi ngeen ko gisee mooy li nga xam ne moom ngeen gónnoon doon ut muy faatu ci yoonu yàlla te yëg leen ne xarewuñoo nit ñi ndax dañ leen ëpp wala dañ leen a ëpp doole loolu looloo ñuy booster du mooy li ñuy yëngal du dañ leen ëpp noom waaye li ñuy yëngal li ñu pousser ñuy mën a xareek nit ñi du dara lu dul diine ji nga xam ne moom lañu suñu boroom terale kon nag man Ibn Rawaha li ma gis mooy fantaliqu Hiraqlu wa man ma'ahu fi ma'ab wa nahnu fi ma'an man li ma gis mooy fantaliqu nañu wëy continuer suñu yoon fekk leen fa ñu ne ndax kat ñaari possibilité rekk moo taxaw suñu digg suñu kanam bu boobaa fa imma hiya ihdal xusnayayni te benn bu ci nekk lu baax la imma suwa zuhurun ñu gañe leen wa imma walla boog shahaada mu nekk ak martiir ñu faatu ci yoonu yàlla loolu la seydina abdallah ibn rawaxa radiallahu taala anhu waxoon ñu ne woon léegi bi mu waxee loolu ana lan mooy tontu armée bi ndax avis rekk la mën a joxe mënula imposer kenn waaye dañu naan la bala ñu ñëw foofu xam nga ci jataay biy weesu maa ngi doon tudd riwaaye imaam al waaqidi après ma ne moo loolu jaru ko day gën a guddal imaam al-Waaqidi moom di sanadin da'if moom dane mooy bi mu tuddee ne seydina Zayd ibn seydina Abdallah bin Rawaaxa radiyallahu taala anhu ci la di jullee wàcc ci guddi gi julli ñaari ràkka mu ñaan ñaan gu gudd gudd gudd gudd ginnaaw gi mu wax ak ki nga xam ne mooy seydina zeyd ibn al arqam radiyallahu taala anhu wa ardaa ne ko yaa gulaam mu ne ko labbayk mu ne ko hiya inshaa allahu shahaada mu woo ko mu ne ko labbayk mu ne ko hiya shahaada inshaa allahu shahaada mooy martir darajaay shahid inshaa allah loolu lay doon kii ne e, e, e, foofu noonu xam nga foofu lañ ceemoon imaam al-Waaqidi dane wa lamma al-muslimuuna min al-madiinati al-aduwwu bi masiirihim fatajamma'u lahum wa qaama fihim Shurahbil ibn Amr fa jama'a akthara min mi'ati alf wa qaddama at-talaa'i'a amaamahu mu ne keroog bi jullit ñi jóge Medina di génn ah, Shurahbil ibn Amr mi rey ndaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy Shurahbil ibn Amr al-Ghassani mu dégg ne arme jullit yi ñu ngi def mouvement jëm si ci ñoom mu ne ñu dajale ñu dajale ñoom waa Ghassan ak ñi ñu mën a dajale ci seeni alliés cent mille ci ay soldats mu ne wa qaddama talaa'i'a amaama Shurahbil ibn Amr dajale loolu wala lu ko ëpp akthara min mi'ati mu jiital ñi nga xam ne ñooy ces observateurs ñiy observer yoon wi di xool fan la jullit ñi tollu mu ne fa lamma nazala almuslimuuna waadi alqura bacata axaahu saduus ibn amr fi xamsiina min almushrikiin faqtataluu wankashafa asxaabu saduus wa qad qutil mu ne nag ba mu yégee ne yoneen jullit ñi agsi nañu waadil qura nekk entre Médina ak fi nga xam ne mooy Sham mu daldi yónnee moom Shurahbil ibn Amr person personnes cinquante guerriers ngir ñu dem teste ji jullit ñi daldi leen song mu boole leen ak frère bu ñu naan Sadus ibn Amr moom Shurahbil ibn Amr al-Ghassani bañ dajee foofale ca waadil quraa ñu laale faqtatalu wan kashafa asxaabu sadus mu ne foofu la njëkk a laale cinquante personnes yooyu ñu gañe leen sadus ci boppam daal di cay dee loolu la imaam ibni imaam ibn Umar Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidi daal wax après nag ci lool la ne wa madal muslimuuna xatta nazalu ma'an min ardi Shaam ci la jullit ñi continuer nag ba ñuy àgg fi nga xam ne mooy ma'an fi nga xam ne ci suufu romain yi léegi buñ ñëwaatee ci ginnaaw li nga xamante ni moom la Seydina Abdallah ibn Rawaha tenir comme discours ci biir jullit ñi léegi ana ana lan mooy tontu ñi mu àndaloon waa armée bi discours am bi mu tenir ne xarewu ñoom ñun gañewuñ leen parce que ay nombre ak yooyu waaye liñ leen gañee mooy suñu diine ji li ma gis mooy ñu dem soit ñu nekk ay martyrs bi mu ko waxee boobu bul fàtte woon ñu ngi ci riwaaye imaam ibn isxaaq raxmatullah aley mu ne bi mu waxee looloon seydina abdallah ibn rawaxa nit ñi waxandoo d'une seule voix qad sadaqa ibn rawaxa ñu ne dëgg-dëgg sadaqa wax na dëgg ibn rawaxa Abdallah ibn Rawaha yey nañu wax na dëgg jarul ñu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni nañu jeex na xarewu ñoom nit ñi li ñu yëngal du nombre rek ñii ñu ëpp ak ay kàttan diine jee ñu tax a jóg te lii lañ doon topp moom lañ doon ñaan waaw <laughs> loolu mooy dugub yàlla fa lamma ra'a almuslimuuna al qaalu hada maa wa'adana allahu wa wa sadaqa allahu wa mooy lañ doon ñaan moo am ca suuratul ahzaab ba muy wax ca coalisé jullit ñi bañ gisee gaay ni ñu baree Quraysh ak waa Ghatafaan ak seeni alliés ah. daw ñu res de dañ ne lii de moom lañu suñu boroom doon dig moom lañu yonent bi alayhi salaatu salaam doon dig wa sadaqa allahu wa rasuluhu yàlla ak ndawam bi subhaanahu wa ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wax nañ waxati nañ dëgg mooy liñ ñu diggeen gisati nañu ko looloo tax ñu ne qad wallahi sadaqa ibnu rawaax dëgg-dëgg seydina abdullah ibnu rawaax wax na dëgg léegi nag imaam ibn isxaaq ne imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne summa mada nnaas léegi kon la décision et prise mooy lan on va continuer notre route dañuy dem fi nga xam ne fala Hiraql nekk ca Ma'aab ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci arab yi muy ñuy deux cent mille personnes deux cent mille soldats yu taxaw mu ne kon thumma mada nnaas thumma mada nnaas ginnaaw gi nit ñu dox xatta ida kaanu bi tuxuumi lbalqa laqiyathum jumuucu hiraqla min ar-Ruum wal min qura al-Balqaa yuqaalu mu ne nag kon ginnaaw gi biñ jëlee décision boobu nit ñi continuer dox jóge fa ñu kamte woon ñaari guddi ngir di xalaat ci seen mbir ñu continuer di dem ba ñuy àgg ci fubuuru al-Balqaa mu ne foofu la dajeeg ñoom jumu'u Hiraql mbooloom soldat yu Hiraqli di César mina ruumi wal arab composé des romains byzantins et des arabes yi nga xam ne tribus arabes yi nga xam ne ñoom ñépp sous la de dañu nekk ci tutelle ki nga xam ne mooy Hiraql la mu ne bi qaryatin min qural balqa ñu ngi daje ci benn village ci village yu yi nga xam ne mooy yu balqaa yi wax nañ la benn kii la bu jege ci faubourgu baytul maqdis yuqaalu laha masharif foofu ñu ngi koy wax masharif foofu lañu daje ci bërëb bu tudd masharif mu ne summa dana al summa ginnaaw gi danal aduwu noon bi di romain yeeg arab yi ñu àndal di les armées de Shurahbil moom moo mobilisé ak waa al-Harith ibn Shimr ñoom mobilisé mobi mobilisé nañu li ñu man mobilisé nañu li ñu man ba am cent mille personnes additionné ak cent mille personnes cent mille soldats yu Hiraql la bi ñu dajee foofu noon bi daal di jege si mu ne summa dana al adu wan xaazal muslimuun jullit ñi daal randu beneen côté ila qaryatin yuqaalu laha mu'ta ñu dem ci beneen village boo xam ne bu jege foofu la bu ñu naan mu'ta bu ñu naan Mu'ta bu ñu ne Mu'ta mu ne faltaqa an-naasu indaha foo fële nag la nit ñi nag ñaari armée yi daje mu ne fa ta'abba'a lahum al-muslimuun fa ja'aluu ala maymanatihim rajulan min bani 'Udhra yuqaalu laha Qutbatu bnu Qataada jullit ñi ah daldi préparer lii lañu naan caaxaan faaxee dëgg des waaw mooy ne caaxaan weesu na de léegi nag les les choses sérieuses nag commencé na léegi mooy fi nga xamante ne nii moom du bërëbu wax ju bari waaye bërëbu jëf la waaw moom daal fii lañuy xame kuy kuy jàmbaar wax yi jeex na li fi des moom mooy kooraa koora fi desati léegi ah jullit ñi di waajal seen bopp di waajal seen bopp ngir defal armée bi pour ana ku nekk fan lay ne comme ni nga xam ne noonu la nekk woon sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko gise woon Badr nga xam ne arme bi day am luñ naan maymana moom moo tax ñuy woowe arme alxamis comme la comme la euh, juif ya waxoon bañ gisee aleyhi salaatu wassalaam keroog bésu xaybar ba ñu xëyee gis ko lan waxoon ku ko fàttaleku ñu ngi doon wax naan muhammadun wallah muhammadun wal xamiis ñu naan muhammadun wallah muhammadun wal xamiis biñ gisee yonent bi alayhi salaatu ñu ne hée caaf xëm na yor seen makaatil yéeg yi nga xam ne moom lañ doon demee ci tool yi ñu génn gis alayhi salaatu wassalaam ah gaa yi daldi gaa yi daldi daldi xam ne nag àbbu njool mee ci des ñu ne muhammadu wallah kii de seydinaa muhammad la waat nañu ko ci suñu boroom wallahi du caaxaan de mooma muhammadun wal xamiis muhammadun seydinaa muhammad la de wal xamiis ak li nga xamante ne mooy arme bi euh, kon nag nan lañ préparer seen loolu bi ñuy waajal alxamis mooy day am loolu lañ bëggoona may mana côté ndejoor ah mu am côté càmmoñ am avant am am derrière am ci digg bi muy muy cinq parties looloo tax ñu daldi di koy euh, tudde alxamis léegi kon gaa euh, euh, euh, ni ñu waajale armée bi mu ne kon fa ja'alu ala maymanatihim rajulan min bani uzra yuqaalu lahu qutbatu bnu qataada ci seen ndejoor ndejooru armée jullit ñi ñu teg fa benn waay buñ naan qutba ibnu qataada radiyallahu taala anhu wa ardaa xutba la tuddoon xutbatu ibnu qataadata bokkoon moom ci waa bani Uzra ci waa bani al-Uzri ci ibn Qataada kon raxmatullaahi alayhi wax na këne moom nii bokk na ci ñi fekke ñi nga xam ne mooy ghazwatu Mu'ta fekke na ghazwatu Mu'ta kon bi nga xam ne ci lañu agsi ñuy waajal arme bi kon moom lañ defoon ci côté ndejooru armée bi mu ne kon moom imaam Ibn Ishaq bi ñu dajee fi nga xam ne ñoog noon yi di romain yi Mu'ta ci village bu naan Mu'ta wa ja'ala al-muslimuuna ala maymanatihim rajulan min bani Uzra yuqaalu lahu Qutba ibn Qataada nit ñi jullit ñi def ci seen ndejoor ki woon doon res seen côté ndejoor droitu armée bi mu ngi noon Seydina Qutba ibn Qataada al-Unzuri radiyallahu anhu mu ne wa ala maysaratihim rajulan min al ansaar waaye balaa loolu seydina ba mi moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ni nettaleem ci waa ñiy def taraajimi fii rek lañu ko lii rek lañ nettali ci moom ci wàllu xew-xewu xew-xewu Mu'ta bi ci lañu nettalee ay mbiram moom Seydina Qutba ibn Qataada al-Udhri kon mu ne ñu def imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abi mu ne wa ala maysaratihim kantaa ci côté kantaa côté dejoor bi côté côté non côté càmmoñ bi voilà ndax ko euh, côté euh, droit bi wax nañ ne ñu ngi fa teg kan Seydina Qutba kantaa ci seen côté euh, càmmoñ ñu teg fa benn góor boo xam ne mu ngi tuddoon Abaya moo tax imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa ala maysaratihim ay wa ja'alu ala maysaratihim rajulan min al ansaar yuqaalu lahu abaayatu bnu malik ci seen côté càmmoñ euh, pas càmmoñ waa càmmoñ waaw ñu ngi fa teg benn goo xam ne ci waa lamsaar la bokk turam moo abaaya di doomu ku ñuy wax maalik abaaya ibn maalik te kojoo woon ci waa lansaar muy abaaya ibn maalik al ansaar moom it loolu rekk laa gis ci moom mooy li ñu tudd fii ci ne moom la defoon ci maysaratu jayshil muslimiina yawma mu'ta imaam ibn hisham nag nee na moom au lieu abaya moom dana ubaada moom ubaada la def mais wallahu alam ñaari tur yooyu abaya wala ubaaya ubaada kon noonu lañ defare arme bi dinañ ñëwaat ci mbiru Seydina Qutba léegi imaam al-Waaqidi raxmatullah mu daldi solo imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi mu daldi solo ne keroog bi ñu dajee ñoom jullit ñi mu ne xaddatani Rabi'atu bnu Usmaan an al-Maqburi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala shahidtu Mu'ta falamma danaa minna al-mushrikuun ra'aynaa maa laa qibala li ahadin bihi min al-'uddati was-silaahi wal-kuraa'i wad-dibaaji wal-hariiri waz-zahab fa bariqa busra mu ne moom imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mu ne haddathanii Rabi'atu ibnu Usmaan mu ne Rabi'a ibnu Usmaan moo ma nettali an al-Maqburi di Sa'iid al-Maqburi rahmatullah alayhi an abi mu ci sayyiduna abu hurayra radiyallahu taala ne moom imaam abu hurayra shahidtu mu'ta mu ne fekke naa xare mu'ta sariyatu mu'ta bokkoon naa ci ña fa demoon dana minna al mushrikuun bi ñu nekkee mu'ta noonu ba ñaari armée daje giseenante mais nee gis nga fa lamma danaa bi mu jegee almushrikuuna yéeféer bi nga xam ne ci leen yéeféer yi jege mu ne ra'aynaa maa laa qibala li bi ci la li ñu gis mais arme boo xamante ne xamoo fu mu toll ak fu mu yem tellement ci bariwaay mais min al oddati ci euh, nombre am na ci mi min al adadi wal udda li ñu déployer ci moyen keroog wasilaax ak li nga xamante ne mooy wasilaaxi wal kuraa li jëm ci armée ak fas yi ñu teg ak fason yére yi nga xam ne moom lañu sol wa diibaaj yére yu diis yooyu ci sowa ak wal xariir ak sowa yi wa dahabi ak li nga xam ne mooy or fa bariqa busra busra ne reñ laay jant bi ne rey gaa yi mbir mi leer nañ nee na fa qaala lii Saabit ibnu Aqram nee na Seydina Saabit ibnu Aqram ne woon sama wet man Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ma yaa Aba Hurayra ka annaka taraa jumu'an kathiira nee na mu ne ma yow Abu Hurayra dafa mel ni dangaa gis mbooloo mu baree baree bari armée bu fe bu baree baree bari nga gis nee ma ne ko ma ne ko naam waaw lii ma gis de moom maa ngi door a gis armée bu toll nii c'était la première fois xam nga Seydina Abu Hurayra Xaybar la tuub après Xaybar juste bi xaree xar xaybar bi jeex ci septième année bi ci huitième année bi nii lii xew muy Mu'ta bokk na ci les plus grandes guerres mooy bu mag bu mu fekkee mooy bii moo tax affaire bi da ko da ko xaw a jaaxal que mais armée bu toll nii mbindee fi toll nii nit ñu toll nii gars yi naka lañ mën a mobiliser lu toll nii moo tax mu ne ñu gis maa la qibala li ahadin bi loo xam ne arme boo xam ne kenn mënu koo dékku ndax bari waaye gi ñu bari mu ne Seydina Saabit ibn Aqram radiyallahu anhu ne ma yow Abu Hurayra dafa mel ni dangaa gis nit ñu bari de ñooy ñi nga gis dañoo bari ci yow nee na ma ne ko naam qaala nee na mu ne ma moom Seydina Saabit ibn Aqra innaka lam tashhad ma'ana inna lam nunsar bil kathra ne ko yow Abu Hurayra dangaa fekkewul ak ñun Badar moo tax boo fekkee woon Badar même impression bi ngay am ndax selon nombre bi ñu amoon ay trois cent ñi la nekk ay milliers c'est pareil ñi mu ne ko boo fekkee woon Badar li nga xam ne indi inna ñun jullit ñi lam nun sor bil kasra du ñu dimbali parce que ñun ñoo ëpp ay nit non parce que ñoo gën a bari déedéet loolu imaam al Bayhaqi soloo na ko tamit ci Dalaa'il an-Nubuwwa bi sanadin da'if ndax ci yoonu imaam al-Waaqidiyu ci la jaar rahmatullah ala al jamii léegi nag kon caaxaan faaxee yiñ doon wax pare na jullit ñi waajal nañ seen bopp ñu def ci Maysara bi Qutbat ibn ci maymana bi ci maysara bi ñu daal di fay def mooy côté ndejoor bi ñu def fa Qutba ibn Qataada côté càmmoñ bi ñu def fa ki nga xam ne mooy Abaaya ibn Malik al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma imaam ibn Isxaaq raxmatullah mu ne ginnaaw gën nit ñi daldi rancaloon ak daje mooy armée bu nekk pare nga léegi nag mu daje nag mu des laalante bi mu ne kon summa altaqa nnaas naka noonu imaam Muusa ibn Uqba nettali na lii ak imaam ki nga xam ne mooy imaam al-Waaqidi raxmatullaahi ala al-jamii mu ne kon summa iqtatala nnaas nit ñi daldi songoo daldi roofaloo faqa faqtatalu ñu daldi xare seen biir mooy xare ba nag daldi tàmbali na waaw jaas yi di dal flèche yay dal faqtatala nit ñi daal di commencé xare bi commencé fa qaala fa qaala Zayd ibn Haarisa fa qaatala Zayd ibn Haarisata bi raayati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta shaata fi rimaahil qawm mu ne bi mu tàmbalee porte drapeau bi comme ni ma la waxoon du xare boo xam ne ñi ko jiite dañuy nekk ca gannaaw di jox ay instruction naan def leen ak bu leen def déedéet yaay ne ci kanam Seydina Zayd ibn Haarisa yor daal di arme eh, raaye gi di di drapeau bi muy drapeau alayhi salaatu wassalaam mu ne xatta shaata fi rimaaxil qawm ba ni nga xamante ne nii ci lay faatoo ci entre xeeju gaay romain yi seen xeet yi ni mu ñaweek niñ ko doon sànneek ni mu bare waaw bi nga xam ne ci la faatu moom seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne summa axadaha Ja'farun seydina Ja'far ibn Abi Taalib daldi jël drapeau bi ginnaaw seydina Zayd ibn Haarisa kon ginnaaw seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar ibn Abi Taalib daal di jël raaya gi binaaw bi ñu raayee Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anil jamii' fa qaatala biha hatta idha alhamahu al-qitaal iqtahama an farasin lahu shaqraa fa'aqaraha mu ne ah Seydina Zayd ibn Haarisa bi mu jëlee li nga xam ne mooy drapeau bi non Seydina Jaafar mu dal di dugg ci xare bi génn ci woon sax waaye léegi mooy nekk première cible nag parce que gars yi xam nañ ne comme la Abu Sufyaan waxoon ca Uhud ndax innama yu'ta an-naasu min qibali rayaatihim nit ñi dañ leen di dikke fi nga xamante ne mooy seen côté raaya yi fa nga xam ne kayor drapeau ba fa la gaa yi diir Seydina Jaafar ko daldi jël li nga xam ne mooy raaya gi ba ni nga xam ne ci la xare ba xare bi tàng jër mu daldi wàcc ci fasam wa mu fa mu yoroon daldi fa aqaraha mu daldi cor tànk yi fas wi àgg suuf fas wi àgg suuf ah summa qaatala al qawma xatta qutil mu daldi xare ba ni nga xam ne na lañ koy faat mu ne fa kaana jaafarun awwala rajulin min al muslimiina aqara fi l islaam mu ne nag seydinaa jaafar mooy ku njëkk ci jullit ñi ku mas a def loolu war aw waruwaay dem ba ci xare bi bu mbir yi tar nga daldi cor tànk yi mooy mu daldi koy faat comme li imaam al al Saalih ash-Shaami mu ne aqara xam nga aqara euh, mu ne fii lim fiy tekki mooy cor tànk yi te fas moom bu tànk yi daggee mooy ne ci faatu la jëm loolu dina ñëw ci côté boobu ndax euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci loolu mooy est-ce que loolu mën naa ne walla déet loolu insha allah dinañ ci gën a ñëw insha léegi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibn abdillahi bni zubayr mu ne wa xaddatani nettali na ma man imaam ibn isxaaq sama sëriñ di yaxya ibn abbaad di yaxya di doomi ku ñuy wax Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr di sëtu Seydina Az-Zubayr ak Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an ali Zubayr an abiihi moom Yaxya boobu jële ci baayam di Abbaad mu ne xaddatanii moom Abbaad ne qaala mu ne xaddatanii abi alladii arda'anii mu ne sama baay bi nga xam ne moo ma nàmpal mooy soxnaa ma ma nàmpal moom moo ma nettali mu ne wa kaana ahada bani murra ibn awf sama baay boobu nga xam ne soxnaa ma ma nàmpal mooy bu nee moom mi ma nàmpal mooy ci cosaanam ndax moom euh, moo tax soxna si mën a am soow mi muy nàmpale bi muy nàmpale moom mii di Abbad mu ne dafa bokkoon ci waa kenn ci waa bani murra ibn awf mu ne wa kaana fi tilka al ghazwati ghazwati Mu'ta moom fekke woon na xare mu ne qaala wallahi nee na moo ma wallahi maa ngi waat ci yàlla la ka anni anzuru ila Ja'far hiina iqtahama an farasin lahu shaqraa thumma aqaraha mu ne nee na moom moo ma nettali ne ma wallaahi maa ngi wax ci yàlla ne maa ngi mel ni maa ngi mel ni kuy dundaat jamono jooju maa ngi mel ni kuy gis Seydina Jaafar keroog bi nga xamante nii kero ghazwatu Mu'ta ci la wàcce ci fasam wa nga xamante nii moom seydina jaafar ibn abi taalib muy fas woo xam ne mu ne shaqra shaqra ah, mooy mooy fas woo xamante ne nii weexaayam dafa amaale lu xonq voilà mooy dafa weex mais amaale ay lu xonq weex bu ñu cuube xonq voilà bayaaduhu ushriba bayaaduhu humra loolu mooy shaqra nee maa ngi mel ni ku gis seydinaa jaafar keroog bi mu wàccee ci fasam woo wële di dugg ci xare bi summa aqaraha ginnaaw gi mu daldi cor tànk yi summa qaatala muy xare nit ñi xatta qutila ba niñ koy faate wa huwa yaquul te ñu ngi koy faat mu ngi doon wax li nga xam ne mooy mooy veer yi mu ngi doon wax naan yaa xabada aljannatu waqtiraabuhaa tayyibatun baarid wa baaridu tayyibatan wa baaridan sharaabuhaa wa ruumu ruumun qad danaa cadaabuhaa kaafiratan baciidatan ansaabuhaa calayya in laqaytuhaa diraabuhaa mu ne loolu laa déggoon muy wax moom seydinaa jaafar keroog mu ngi doon wax naan yaa xabada aljannatu waqtiraabuha yaa xabada waaye ëskey waaye ka neex waay waay waay bàkk naa aljannatu aljana waqtiraabuha akuk jegeem tayyibatan teey wa baaridan te sedd sharaabuha naanam nga matalul jannati allati wa'ida almuttaquun suñu boroom ne foofu am na fa ci ndox moo xam ne min ghayri a asin ndox moo xam ne amul ay verre amul ay calcium ak calcaire am na min asalin musaffa am na loo xamante ne lem la gu teey am na li nga xam ne mooy labanun boo xam ne lam yataxayyar ta'mu soow moo xam ne du du du du du du du du avarié duñu dem banaan forox na yàqu na waaye am na min xamrin boo xam ne am na ci sàngara boo xam ne yooyu façon dex yi nga xam ne ñoo am aljana kon seydinaa jaafar ne tayyibatan ajjana gi nga xam ne moom jege na dugg fa jege na tayyibatan mu teey wa baaridan te sedd sharaabuhaa naanam wa ruumu ruumun qad danaa adaabuhaa romains yi nag duñu dara ay romains kese lañu qad danaa adaabuhaa te seenu mbugal jege na kaafiratan ñu nekk ñoo xam ne ay weddikatu yàlla lañ baidatan ñu sori ansaabuhaa seen nasab yi alayya war na ci man in laqaytuhaa bu ma dajeek ñoom yéeféru romain yi diraabuhaa dóor leen mooy sama jaas yi di dal naka noonu la ko imaam xadis bi imaam abu daawud soloowe ci imaam ibn isxaaq waaye tuddul li nga xam ne mooy euh, mooy veer yi bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix imaam ibn hisham raxmatullah alayhi mu ne wa xaddatani man athiqu bih min ahli al-ilmi anna ja'faran axada al-liwaa'a biyamiinihi fa quti'a fa axadahu bishimaalihi fa quti'at fahtadanahu bi'adudayhi hattaa qutila wa huwa ibnu thalaathin wa thalaathiina sana fa asaabahu allahu bi daalika janaxayni fi ljannati yatiiru bihimaa xaytu shaa loo imaam ibn Hishaam raxmatullah alayhi mu soloo ci sanad boo xam ne daciif ndax dane wa xaddatani neftali na man imaam ibn Hishaam man asiqu bih koo xam ne am naa ci moom kóolute min ahli ilmi te bokk ci waay boroom xam-xam yi même kii bu dëgëroon sax mooy xadiis bi du bu doon ku ñu xam la sax du wér ndax imaam ibn Hisham moom moom moom jëlewul sax directement ci imaam ibn Ishaq mooy gis nga gàpp bi nu mu soree ak li muy nettali te lool ci li muy nettali jamono yonent bi alayhi salaatu salaam la xew kon mu nekk sanad boo xam ne sanaduhu da'if mooy càllaleem dafa faible mu ne kooku noonu moo xam ne man am naa ci moom kóolute te mu bokk ci waa boroom xam-xam yi moo ma nettali ne keroog Seydina Jaafar axada liwaa bi yamine dafa jël drapo bi ak loxo ndejooram ñu dal di koy dog mu jël ko ak loxo jàpp drapo bi ak loxo càmmoñam ndax bëggul drapeau yonent bi alayhi salaatu wa salaam di daanu bim ko jëlee ñu ñu dagg loxo beneen loxo bi mu daal di koy tànc ak li nga xam ne mooy ñaari wetam yi waaw mbaggam yi fi nga xam ne mooy li des ci loxo bi adud yi mooy fiñ naan liñ naan waa ji doole ji foofu noonu la ko la ko la ko tànc hatta la ba nees koy rey wa huwa ta moom Seydina keroog ibnu thalathin wa thalathin mu ngi amoon trois trente-trois ans trente-trois ans naam Allahu mais loolu la de bul foog ne bul foog ne saxaaba yi ay paa lañu woon ñi ci ëpp doonu ñoon ay paa de jeunes yi ci ëppoon fuuf fuuf ñii ngay dégg ay Seydina Ali ibn Abi boo ko déggee Badar mais Badar presque presque Badar ñun ñii di déglu affaire siira bi ñun ñépp ko magoon at yim amoon bi muy dem Badar ñun ñépp ko mag amul kenn koo xam ne sax mage nga ko lu tuuti ah lu bari nga ko mage lu baree baree bari même ñoom Seydina Omar ibn al-Khattab yi Badar ñun ñii di déglu ñoo ko magoon at yam amoon ñun am nañ lu ko ëpp Allahu amoon nañ lu ko Seydina kële kële nu mu tuddati Seydina euh, euh, euh, al-Abdari Mus'ab Seydina Mus'ab ibn ibn Umayr Seydina Mus'ab ibn Umayr gisoon nañu ko moom noonu la woon ñoom ñépp ay ñii ñi ci ëpp ay jeunes lañu woon ah ñii ci ëpp ay jeunes lañu woon moo tax moo tax l'islam dafa jox priorité ñi nga xam ne ñooy jeunes yi sans doya dal mag ñi ndax ñépp la diine ji soxla kon 33 ans waaw am na nag ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañ ne moo tax mu ne wa yuqaalu inna rajulan min ar-ruumi darabahu yawma idin darbatan fa qata'ahu bi nisfayn am na nag beneen wax ba léegi min qibali da'if mu ne kenn ci romain yi moo ko dóor moo ko dóorub jaasi xar ko ñaar kon loolu it wérul benn mu ne benn waaye ci romain yi moo ko dóorub dóor daal koy xaaj ñaar imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne ba léegi ah, kon kon lii euh, bala ñu àggale yàggoon nañ ci bi ñuy gis tarjama Seydina Jaafar yi yépp gisoon nañu ko ibn abi taalib kon noonu la génn àddina ginnaaw Seydina Zayd ibn Haarisa léegi nag euh, léegi noonu tudd non bala ñu xoola bala ñu àgg na foog naa foog naa euh, euh, xare bi njàngat yi mën nañ ko def ci biir bala ñu moo moo foog naa moo gën a woyof sariya la kii mooy li wax sànq ni Seydina Jaafar radiyallahu anhu dafa cor géléem gi dafa cor fas wi bokk loolu imaam kii nu tudd imaam al-Hafiz ibn Kathir raxmatullah alayhi mu ne waqad istadalla bihi man jawwaza qatla alxayawaani xashyata an yantafica bihi aladuw kama yaquulu abu xanifa raxmatullah alayhi fi lagnaami ida lam tatbac fi sayri wa yuxsha min luqumi min luxuqi aladuwi laha wa intifaacihim biha annaha tudbax watu tuxarraq li yuxaalu baynahum wa bayna dalik eh, mu ne am na ñoo xamante ne nii dañoo sukkandikoo ci lii dañoo sukkandikoo ci lii ci ñi nga xam ne ñoo ne possible na nit ki daldi faat li nga xam ne mooy bàyyi ma bu dee ne day bañ loo xam ne day bañ noon yi ñu nekk ci foo xam ne guerre bi mu bañ noon yi daldi daldi daldi ciy jariñoo mu leer ne ko ñoom moom buñ ko fi bàyyee lii nii bu xasee dem ci noon yi ñoom ñoo koy ñoo ciy jariñoo te bu boobaa day nekk loo xam ne ñoom dañ ciy dëgërloo contre ñun dañ ciy dëgërloo contre ñun jullit ñi am ñoo xam ne dañu ko permettre voilà comme mu ne comme kan ki nga xam ne mooy imaam comme waxu imaam abu xanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa arda léegi ah, kon mu ne loolu la ciy wax ku mel ni ñoom imaam Abu Hanifa ngir bañ lan noon bi daal li ciy jariñoo mu ne comme li imaam Abu Hanifa wax ci loo xam ne comme ci butin de guerre bi la bu dee ne moom leer nañu échappé war nañ daje na nar a ñu ragal mu dem ci noon bi ñoom ñu ciy jariñoo mu ne bu boobaa bu leen leeree mën nañ ko comme tus bax mooy dañ koy topp comme def ko sànni ko aw xeej ngir man koo jàpp comme ni ñuy rëbbi bu jaree sax ñu alak ko ci lakk dañ koy def ndax bu demee foofu mooy ne ñoom dañ ñuy gën a dañ ciy gën a am loo xam ne moom lañuy dëgërloo contre ñun jullit ñi kii imaam as-Salih ash mu ne bi muy traité li ci subulul huda war rashad fi sirati xayril ibad mu ne wax ndax imaam Abu Dawud bi mu soloo xadis bi dana innahu laysa bi qawi dana xadis bi nii wérul mooy dëgërul voilà waaye sauf ko imaam Ibn Ishaq solo solo nañ ko ci imaam Ibn Ishaq mooy càllale bi mu xam ne moom la ko solo moom imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi waaye imaam ku mel ni Ziyad al-Bakka'i solo na ko ci Yahya ibn Abbad moom mu jële ko ci baayam te ñoom ñaar ay siqa lañ te imaam ibn Isxaaq nee na xaddatani léegi nag kantaa ñàkk xam saxaaba bi lool garaawul ndax lool xam nañu ko moo tax nekk na loo xam ne xadiis bi na ko noon imaam euh, alxaakim daal dina koy solo mu nekk loo xam ne xadiis bi dafa mujj nekk xadiis bu wér léegi moom imaam alxaafiz euh, imaam as-Saalih mu ne boroom xam-xam yi wuute nañ fil farasi yanqiruhu saahibu li allaa yadfara bihi al adu fa raxasa fiihi Maalik wa kariha daalika al Awzaa'i wa mu ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci fas woo xamante ne ni boroom da koo cor da koo rey ngir lan ngir bañ noon bi teg ci loxo par exemple ku yoroon man dañu joxe fas nii mooy réew moo xam ne gaay ay noon lañ comme li dal liy dal Birma yi nii par exemple yal na yàlla daal di leen waa Rohingya gaa yi yal na leen yàlla dimbali te daal di leen fegal ayu albuudiyiin alxaaqidiin bouddhiste yu bon yooyu di leen persécuter ñuy dem bir ñuy dem fa nga xam ne mooy Bangladesh di taal seen dëkk yi exemple ci cas bu mel noonu ñu ne comme nga yor aw nag wala yu mel noonu nga bañ ñoom ñu jariñu ci après ndax loolu nit ki mën na koo mën naa rendi fas wi wala lii bi ray ko wala déet loolu mooy laaj bi ndax boo ko fi bàyyee ñoom ñoo koy jëlaat mu ne loolu nag wuti la masalam xilaafiya la mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni imaam Maalik dane si possible na da ne lool mën naa ne waaye wa kariha dhalika al awzaa'i wa shaafi'i kanta imaam al shaami mooy te dëkkoon Shaam daldi ne déerét moom bañ loolu ak imaam ash-shaafi'i waaye gis nañ sànq ci waxu imaam ibn isxaaq imaam ibn kathir këne imaam abu xanifa tamit ci kaayu mel noonu moom nee possible na ci surtout bu dee butin de guerre la boo xam ne dañoo nar a rëcc dem ci yéeféer yi mu ne wax tajja shaafiiyu bi xadiisi nabi sallallahu alayhi wasallama man qatala usfuuran fama fawqahu bi geyri xaqi yasaluhu taala an qatli mu ne moom mu ngi tegtaloo ci moom imaam shaafi'i ci ne loolu kenn du ko def ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam bi ne képp koo xam ne dafa rey am picc ak lu ko féete kaw ci bàyyi ma ak ci njanaaw yi yi naaw volaille yeeg yu mel noon ak loo xam ne daal rab la bu am bu ñuy bu bu bu amuk dund te ñu te mu dagana lekk nga rey ko mais bi xayri xaq yow doy ko dara du pour loolu moo xam dañuy fokkom li yi def yenn buur yi doon def dem ci àll bi di di jàng tiir di ko jàng ci ñoo xam ne ay bakkan lañ yor seeni doom ay picc yu romb ay sakaal nga daal leen rey wala boo nga ay ay ay ay ay ay bëyu àll yoo xam ne reyuñ ko nga lekk mbir mi de mais dañ koy def rek parce que parti plaisir l'empereur la wala le président loolu noonu nag yonent bi alayhi salaatu salaam da koo tere da koo tere mu ne ku ko rey te amoo ci loo xam ne du àqam kooku yawmal qiyaam suñu boroom dina ko laaj waaw dina ko de dina ko laaj mooy boo xam ne bu wér la nekk ci saxiix bi ba pare mu ne wax tujja bi nahyihi sallallahu alayhi wa sallam an qatlil xayawaani illaa bi makala ñu ne liy wane ne tamit lool man dane mooy yonent mi aleyhi salaatu tere gi nga xam ne moom la tere ñuy rey bàyyi ma yurul lu dul loo xam ne pour lekk ko la bu dul pour lool dafa tere ku ko rey nee na mu ne wa amma an yanqiral faras min al mushrikiina fa lahu daalika li anna daalika amrun yajidu bihi sabil ila qatli man umira bi qatli mu ne kantaa mu mu mu cor gële jaasi fas wi ci xare boo xam ne coog yéeféer yi la mu ne loolu mën na koo def ndax loolu ah dafa nekk loo xam ne mbir la moo xam ne da ciy trouver yoon ngir li nga xam ne ngir mën a dem ci ñi nga xam ne ñoom lañ digal ñoom lañ permettre ñu ray leen ñuy yéeféer yi mooy ne surtout bu dee ne nekk ci kaw fa wi la te boo ko bàyyee après ñoom ñoo koy jël boole ko ci seeni ci seeni li nga xamante ni mooy seeni ngànnaay yi ñuy dale sa kaw kon loolu la euh, waaye mooy lislaam yooyu euh, affaire u bàyyi ma yooyu masoon nañ ko wax sax moo tax Seydina Abdullah ibn Umar euh, moom wala Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba mu gisee waaja doon kii doon doon rëbb fële ca Medinatul Munawwara non Seydina Abdullah ibn Umar gis gaa yi aw bàyyi ma lañ takkoon wala benn picc wala di di ko fowe ba mu leen gisee dafa mer dàqi leen mer ne yonent mi alei satu salaam tere nañu ñuy ñuy fitnaal di kii bàyyi may ci loo xam ne amul benn solo moo tax da doon tere moom alei satu salaam ku yéeg ciw fas noonu rek taxaw ak sa denn waaye moom bu taxaw nga nga yéeg ci fas wi dem ba foofu taxaw di waxtaan nga yéeg fas wi taxaw yéen ngeen kii non yooyu yépp l'islam da ko doon da koy tere bu dee nag dañ koo def li xaaja waaw loolu comme fii Seydina Jaafar wallahu taala alam li daf'il mafsada ndax tere loo xam ne lu gën a garaaw la ndax bàyyi ko fas wi ñoom ñu yor ko mooy dañ koy jël yéegaat ci ñëw di leen xeex te bu boobaa mooy dafa bekk ci saddu zaria ci bunt boobu lay dagane sinon du loo xam ne lu mën a nekk la ci di rey bàyyi ma yi noonu wallahu taala alam kon xam naa nag tey dañuy yem fii kon seydinaa jaafar ibn abi taalib faatu nag ginnaaw bi seydinaa ki nga xam ne muy seydinaa zayd ibn sa faatoo kon insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale